ci woote bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon wax ammuhul abbaas ibn abdil muttalibi radiyallahu taala anhu ngir mu woote ngir mu woo nit ñi ba nit ñi dégg ko daldi gaaw ñëwaat te loolu it day wone ne soriwuñu woon noonu ndax bu ñu sori woon yenn sori yi e, kononte kon wax jooju même bu dee lu muy porte porte mooy dégg ko dina xaw a jafe ak rumbalement beeg li xew foofu ci wàllu xare bi keroog ghazwatu Hunayn wala ghazwatu Hawazin e, gisoon nañ ne xare bi bam taree ba mu taree yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn isxaaq daldi woon soloowe na ko noonu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi aleyhima waxoon nañu ne tuddoon nañu riwaaya bii bi nga xam ne ci lañ ko tuddoon dañ ne woon dañ doon yem côté bële dinañ ci ñëwaat dañ ci ñëwaat léegi après daal di àggale fi nga xam ne moom lañ yemoon ci jotaay bi weesu muy qissatu umm sulaym bint milhaana nekkoon yaayu seydina anas ibn malikir radiallahu taala an iljamia riwaaya imaam ibn isxaaq bi waxoon nañ la ak imaam muslim euh, ci benn sëriñ bi la jóge woon mooy imaam az-zuhri mi nga xam ne mooy pifo bi na ko noonu waxoon nañ la qad rawaahu alimaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullahi aley ala aljamii mhm. imaamu ahmad daal dina koy solo ci li nga xam ne mooy sanad bu wér la eh, buñ jëlaatee riwaaye imaam muslim bi pour wax la xare bi keroog mi deme ak la fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax eh, nettali boobu mooy imaam ibnu isxaaq rahmatullahi aley dane woon wa xaddatani zuhri an kathir ibn al-abbaas an abihi al-abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu taala anhu kanta imaam muslim parce que imaam euh, euh, ibn isxaaq dane woon wa xaddatani az-zuhri ki ma nettali mooy sama sëriñ da imaam az-zuhri di ibn shihaab an kathir ibn al-abbaas mu jële ci sëriñam moom imaam az-zuhri di kathir ibn al-abbaas an abihi mu jële ci baayam di al-abbaas ibn abdil muttalibi radiyallahu taala an ahli beyti rasulillah kanta imam muslim danoon wa haddathani abu tahiri ahmad ibn amr ibn sarh qaala axbarana danoon wa haddathani te nettalinam abu tahir di abu tahir mooy kan mu ne ahmad ibn amr ibn sarh noonu lu tuddoon muy ahmad di doomi amr amr di doomi sarh qaala mu ne axbarana xabaare nañu ibn wahb ni abdallah ibn wahb newoon maalik bu mag boobale xaaral mu ne yunus mu jële yunus la huwa ibn yazid alayni an ibn shihab voilà yow axbarani yunusa mu jële yunus ibn yazid bokkoon ci boroom xam-xamu xadiis yu mag yi nekkoon Euh, mbokk ñoom ci wàllu ñoom imaamu Maalik ñoom imaam al-Layth seen maas la woon muy Yunus ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab ci ibn moom kenn du laajte mooy kan qaala mu ne haddathanii nettali na ma Kathiir ibn Abbaas di Kathiir ibn Abbaas doomi Abdil Muttalib moom al-Abbaas qaala mu ne qaala Abbaasu mooy nettali boobu nga xam ne ci la moom lañ wax sànq bim ne ci la gaay bi ñu dawee moom Seynal Abbas bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo fa desoon waaw ñoom ñoo fa desoon même waa imaam Ibn Mas'ud bi nga xam ne imaamu Ahmad ak imaam al-Hakim solo nañ ko boobu mooy bi muy wax quatre-vingts ñoo fa desoon mu ne ñooñu ñoo sax ñooñu la buur yàlla ñoo fa saxoon ñeneen ñi ba ñenn ñu dawee mu ne moom Ibn Mas'ud te riwaay bu waxoon nañ la bu wér la. këne mu ne ñooñu la buur yàlla daldi wàcce ak dal ak tuma nii na ci ñooñu noonu la wàcce dal gi nga xam ne moo tax ba ñu mën a reste foofu ndax kat gis flèche yeeg xeej yeeg jaas yi di daw di dal naan ratata tël ba ñu bari daw ma ne la la fa taxaw loolu du du dangaa ëpp fit kese de mooy buur yàlla moo def ci saw moo moo def ak dal ci sa xol waaw ba malgré loolu lépp nga daldi nga daldi mën dëgmal ci euh, ut lu ut ut si ñi nga xamante ni fala bal yay jóge waaw moom ñooñu mu ne moom imaam Abdullah ibn Mas'ud ñooñu ñooy ñi nga xam ne anzalallahu alayhimu sakina ñooñu la buur yàlla daldi wàcce ci ñoom dal gi te yooyu yëpp dinañ ci ñëw bu aaya bi di nettali aaya yi nga xam ne ñoom ñooy nettali ghazwatu Hunayn dinañ tudd loolu partie boobu inshaa allahu taala léegi nag kii mu ne kon buñ ñëwaatee ci riwaaye imaam al abbaas bi eh, mu ne mooy bim naan bi gaa yi dawee yonent mi aleyhi naan man mu ne man maa ngi téye ci goj gi ci laxaabu berkelle bu weex bi mu soloon bi mu yi waroon nga xam ne ki ko joxoon mooy farwa ibnu nufaas al juzaami radiyallahu anhu wa moom gisoon nañ ne moom euh, kii la ab ab taa ab kii la nu mu tudd ab ab mooy du saxaaba voilà loolu nag sew sew boobu waxoon nañ ko waaw leeraloon nañ côté boobu euh, le fait que comment waa man da nekk du saxaaba te te fële la ca satellite romain yi la nekkoon ca bilaadu Sham gëm yeneen tamit alayhi salaam. yónnee ndaw ne ko pour mu yëgal ko ko joxaale ko kado lu mel ni baax la bu weex boo xam ne keroog Hunayn moom la waroon moom sallallahu alayhi ngeen ne waa ji du kii ngeen ne ngeen ne ngeen ne ngeen ne saxaaba ah. naan loolu waxoon nañ waxoon nañ sew sew bi nga xam ne moo ci ne newoon walillahi alhamdu wal minna te même chose <laughs> bi gën a garaaw mooy bu najaasi bu euh, asxama radiyallahu anhu an-Najashi mi nga xam ne xoolal xoolal an-Najashi li mu def <laughs> pour wan la ne moo bosam moo gën a moo gën a ëpp sew sew mooy an-Najashi gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy denc eh, doomu Seydina Abu Sufyaan Ramla bint Abi Sufyaan gisoon nañ ne dafa yónni woon Seydina eh, saa bu ma naree wax turam kii mooy tax ma koy ma may jaawale Amr ibn Umayya walla <laughs> Umay Amr ibn Umayya ad-Damri moom la yónnoon te an-Najaashi mu canal ko xoolal moom mu jël mu canal mbir mi ba pare an-Najaashi canal canal kii bi mooy dot bi mu joxe lu bari ci koo xam ne yeneen ciment saa saa ma ko doon denc loolu benn affaire la deuxièmement mooy li njëkkoon mooy mu ñëwoon fataloon ko saxaabaam yi nga xam ne moom lañ doon daq ba muy bindanteeg moom di leen di leen yónnee ñu koy mu leen di kii mu leen di kii nu mu tudd ay ay ndaw ñuy dem ak ñëw di wax ak moom di ko delloo di ko di ko Amru ibn Umayya di ko jottali bataaxali yonent bi alayhi salaam ak ay waxam. naka noonu moom it mu seedeel ngëmam ak yooyu yépp mais li ci gën a tee kii mooy mu génn àddina yonent ma ci boppam jullee ko salaatul ghaib salaatul ghaib salaatul ghaib gisaguñu ko waxoon nañ la bu ñu ñëwee ci nettali boobu génnu àddina an Najaashi jamono yonent ma di ko jullee insha allahu taala des na ko gis salaatul ghaib en mooy prière sur un mort boo xam ne newu fi dafa absenté waaw léegi nag waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim est-ce que loolu li tax yonent mi alayhi salaatu salaam defoon ko est-ce que nekkul ne le fait que foofa amul jullit parce que yi gisoon nañu nettaleem voilà radiyallahu anhu est-ce que du la fekk foofu amul jullit yonent mi alayhi salaatu salaam ah def loolu wala boog loolu nag bu dee bu dee ne nit ki danga ne képp ko ne looloo tax parce que réew mu génn àddina kenn du ko fa jullee ñun nañ ko jullee euh, en son absence. loolu mooy da ngay mën a wax nekkoon loolu fu mu xewati képp koo xam dafa génn àddina ci circonstance yu mel noonu mën nañ ko defal salaatul xaay waaw ku ne nag ah déedéet déedéet loolu moom loolu moom jagleeb yonent bi alayhi salaatu salaam wala yu mel noonu loolu en tout cas eh, dinañ ciy gën a ñëw insha allahu taala mooy gis nga Najaashi moo koo xam ne yonent bi alayhi ko jullee ba pare ñu ba pare seede ne gëm na yàlla. ba pare kooku nga ne waaye ñu du saxaaba te yaa ne woon sa wa shartuhu al-mawtu ala ad-diini walaw taxallala riddata yow yaa te te te définition ba da woon chartu nekk saxaaba boo mooy nga mooy boo gëmee ma ne la waa kay li ci kaw nag moo taxoon comme niñ ko waxe woon que ni moom nii Farwa Seydina Farwa kan Najaashi du ñuy saxaaba ndax dajewuñoo jataayoo wuñ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà mooy baxlaam googu noonu nga xam ne kon Seydina Farwa ibn Nufaasata al-Juzaami moo ko joxoon mooy bi Seydina Abbaas doon woo après bi nit ñi dawee waaw Seydina Abbaas mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa Abbaasu naadi ashaaba samura waaw yow Seydina Abbaas woowal waa waa samura samra mooy garab ga waxoon nañ la mooy waa garabu bay'atur ridwaan samura loolu waxoon nañ ko mooy garabu waa bay'atur ridwaan waaw gisoon nañ ci yeneen eh, eh, yeneen riwaay yoo xam ne dane naadi di asxaaba su asxaaba woowal waa saaru waa suuratul baqara loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ lan moo tax dapre waxu waxu waxu euh, kii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim le fait que mun euh, a euh, naadi ashaabi suuratil baqara gisoon dañ mooy aaya yi ci newoon aaya ya nga xamante ni nii ñoo ci newoon te doon wax ci wàllu kam min fiatin am na boroom xam-xam yi ne looloo tax le fait que loolu am mooy kam min fiatin qalila ghalabat fiatan kathira bi ñaata yoon ngeen gis benn kuréel boo xam ne bu tuuti la waaw mu daal di noot kuréel boo xam ne mu bari bari bari bari la waaye ah daa fekk mu neex yàlla de waaw ci ndigalal yàlla ci ndogalal yàlla ak bëgg-bëggam ak nammam ak ak ak li mu namm looloo loolu la de voilà sinon loolu euh, euh, euh, du mën a nekk leneen léegi nag kon buñ ñëwaatee kon fi nga xamante ne nii ci lañu ne woon mooy fi ñu yemoon kon seydina al abbas ibn abdul muttalibi radiallahu taala anhu mooy continuation bi loolu lañ ci soxla nee na bi gaa yi ñëwee nag ñuy xare waxoon nañ ne fii lañ yemoon mooy fa nadara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala baghlatihi kal mutataawili alayha ila qitaalihim fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina xamiyal watiis waaw mu ne yonent bi alei saatu salaam nag bi nit ñi dellusee bi ñu leen woowee ba ñu dëpp rawatina wal ansaar waaw yaa ansaar allah wa rasuule ñu naan labbayka labbayka di dellu ci moom comme ni nga xamante ne noonu la bàyyi ma boobu di ñëwee ngir protéger li nga xamante ne nii mooy mooy ay ay ay ay doomam ak yooyu waaw yonent mi alei saatu salaam di xool mel ni kuy yuqamteku te mu ngi woon ci kaw berkelleem boobu fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa ba mu gisee di xool ilaa qitaalihim ci xare bu tar bi waaw ndax waa Hawazin dañu risque ku tar yonent mi alei saatu salaam di xool naan hada xiina xamiya watiis lii mooy bi nga xam ne ci la furne bi jaxe waaw ci la xar bi tare te gisoon nañu sayyidna al bara nee na boobu kaan kunna nattaqi bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw li mu tare keroog ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam lañ doon lañ doon kii moo newoon ca kanam waaw lañ doon ute ndimbal te loolu waxoon nañ la sayyidna ali ibn abi taalib waxoon na ko kunna ida xamiya alwatiis ittaqaynaa bi rasulillah wa huwa man huwa asadullahi alghalib ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu doon wax ne ñun de bu xare bi ma soon a tar ba jax ittaqay naa dañu doon làqatu ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne euh, riwaay imaam al abbaas bi dafa am loo xam ne moo tax moo tax ma ñëwaat ci nii te waxoon nañ ne niñ ci ñëwaat mu ne qaala summa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xasayaatin farama bihinna wujuhal yi summa qaala inhazamu wa rabbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw seydna Abbaas nee na bi xare bi taree noonu ba yonent mi alayhi salaatu salaam naan hada lii de mooy xiina xamiyal watiis bi gaa yi ñëwaatee raj-raj loobi ak waa Hawaazin xeex bi ni ko waaw bakkan yay rot li arab yi naan <laughs> wa taxtubu ar-rimaahu waaw was-suyuufu ala was-suyuufu waaw waaw mooy xeej yeeg jaas yi di xutba di dal ci doqi noon yi ku nekk muy dal ak tamit jullit ñi mooy lool la léegi nag mu ne yonent bi mu taree noonu yonent bi alei satu salaam jël ay xeer yu sew farama bi hinna wujuhal kuffaar gisoon nañ foofu l'imam al-Hafiz ibn Hajar di woon fexe dajale entre xasayaatin saxiir ak fële mu ne turaab te dañ ko ko joxoon benn bi ne Ibn Mas'ud ci boppam mooy riwaayam bi ñu doon wax sànq xadiisam boobu mu ne man maa ko jox beneen bi am na riwaaya bu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii moo ko joxoon waaw gisoon na ni mu ko xaw ko boole woon ne dañ koo tibb jox ko après moom mu wàcc daal di jël ay xeer yu sew sànni bu amul kenn koo xamante ne nii keroog bokk nga ci ñoom lu dul ne say bët fees na dell ci suuf yooyu waaw nee na bi mu jëlee xeer yu saw yooyu kon farama bi hinna wujuhal kuffaari summa qaala ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam ne in hazamu wa rabbi muhammadin defe nañu gañe nañ leen nërmeel nañ leen wa rabbi muhammadin wat naa ko ci ci boroomu ki nga xam ne moo yar ki nga xam ne moo moom muhammadin man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wat naa ko ci sama borom waaw kon loolu xam nga lii dañuy war ne kon sirru bi tax secret bi tax ñu gañe mooy yonent bi sallallahu alayhi wa la ci moom la ne waaw te Seydina Abbas moo tax xoolal <laughs> xam nga am na beneen eh, eh, eh, gisoon nañ dane shaahatil wujuh waaw mooy yooyu yëpp la wax shaahatil wujuh waaw xar yi xar yi bon na xar kanam yi bon na shaahatil wujuh ba pare teg ci inhazinu war am na ci beneen am na wa rabbi muhammadin mu ne wat naa ko ci boroomi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na beneen Euh, euh, euh, càllale boo xam ne imaam muslim bi mu tegee xadiis bi da ko teg ci suuf mu ne wa xaddatanaa isxaaq ibn ibrahim huwa alxandali moom mooy kan imaam isxaaq ibn rahawayh wa muhammad ibn raafi ak beneen sëriñam di muhammad ibn raafi wa abd ibn xumayd ak abd ibn xumayd ñoom ñii ñépp jamii'an abdirazaq ñu jële ci abdirazaq as-San'aani qaala mu ne axbaranaa Ma'mar Ma'mar ibn Rashid an az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihaab bi haadha al-isnaad ci sanad bii nahwa ghayra annahu qaala nahwahu nahwahu imaam Muslim nag mooy moom boo boo moo tax saxiixam bi xaw kii c'est technique mooy ba pare ni mu ko defaree dafa rafet quoi. mais agencement yi ci boppam moo fi ëpp na xelu kuy xalaat <laughs> tellement rafet bi mu rafet euh, moo moo wax moom kese man def lii ah moom rekk ko def waaw ku doon wax loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi euh, foog naa moom la euh, que ne na ay façon saxiix imaam muslim bi ni mel ay sëriñam yu bari est-ce que ñoom man nañu def lu mel nii comme tëgg mbir yi nii bunt yi ak ni muy agencé xadiis yi ak ni mu leen di boolee fenn ak ni mu ni mu rafete ak ni mu tëgg mbir mi daal téereem bi ñu ne ñoom kenn ci ñoom manu ko te ñooñu ñoo doon seeni seeni janti njollooru jamono waaw Euh, mu ne euh, euh, mu ne moom bi mu waxee càllale bi ani Zuhri waxoon nañ la pivot bi xadis bi mooy pivot bi mooy madaarul xadis bi ki nga xam ne xadis bi ci moom la wax ji wax ji ci moom la jógee boo seetloo ñu koy nettali yépp ci moom lay jaar ci yoonam la ñuy jaar mooy imaam az-Zuhri comme ni ñu ko waxee gis nañ riwaaya imaam ibn Isaaq bi ak riwaaya imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri am Naysaburi yépp ci imaam az-Zuhri la jaar moo tax mu ne ak imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ci imaamu Zuhri bii léegi mu ne xoolal euh, euh, euh, mu ne ñoom ñii ñépp sama sëriñu Muhammad ibn Raafi' Abd ibn Humayd ñoom ñépp ñu jële ci imaam Abdurrazzaq as-San'aani mu ne Ma'mar axbaranaa moo xabaare Ma'mar ibn Raafi' an Zuhri mooy mu ñëwaat imaam Zuhri bi haadha al-isnaad yi mooy mu continuer li sanad bi continuer mooy imaam Zuhri ne haddathanaa wala haddathanii Kathiir ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib après mu qaala Abbaas mu ne naxwahu naxwahu mooy lu mel nii parce que xam nga mu ne woon mislahu mooy même expression yi la même baat bi mislahu mooy bu doon nekk càllale ñële seen xadiis yi dafa niroog bii mu jot tur daal mislahu mooy kenn texte dafa mel seen photocopie la rek bu ma jëloon ab photocopie dara mooy li may gis fii laay gis loolu lañ naan mislahu waaye naxwahu mooy à peu lu mel nii buñ ma nee euh, bon yow euh, sa yow daa am sa lu réer nga ne waaw ñu ne la yan indice la am amoon na indice lu mel ni indice nga ne waaw non à peu près lu mel noonu quoi loolu mooy nahwahu mooy lu xaw a mel noonu mithlahu nag mooy texte bu ma boo waxoon mu ne noonu la dafa rouge rouge foncé ba pare ñu bind sama tur yow loolu nga gis mu ne waaw mu ne mooy c'est thème voilà kon mu ne nahwahu imaamu muslim léegi nag <laughs> mu ne foofu mooy càllale boobu dane mu ne xayra annahu qaala farwa ibnu nu'aama al wa qaala foofu waxul farwa ibnu nufaasa dane farwa ibnu nu'aama voilà al mu def xoolu précision yi muy def ñii ñoo ñoo allahu akbar allahu akbar xam nga càllale bi ñu gisoon sànq dane Farwa ibn Nufaasa te mu gisoon ko bu yàgg al-Juzaani fii nag ñeneen ñi dañ ne Farwa ibn Nu'aama mu préciser lool ne ñoom nag ah càllale boobu nag ghayra annahu qaala Farwa ibn Nu'aama la wax wa qaala foofu dañ ne inhazamu boom mooy boom nañ leen defe nañu wa rabbil Kaaba inhazamu wa rabbil Kaaba yonentu ma sallallahu alayhi wa sallam gañe nañ leen bi mu leen sànnee suuf yi xeer yu sew yi seen bët yi nërmeel nañ leen wa rabbil kaaba wat naa ko ci boroom kaaba gi nañ leen wa rabbil kaaba wat nañ ko ci li nga xamante ne ni mooy boroom kaaba gi fële mu ne inhazamu wa rabbi muhammadin la voilà mooy moo tax xoole Seydina Abbas pour wax la ne secret bi ci moom la jaar ci yonent bi alayhi salaatu li tax ñu gañe mooy ci moom la ko yàlla def xoolal mu ne qaala imaam Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci càllale bi mu ne qaala nee na moom Seydina al Abbaas mu ne mu ne fa dhahabtu anzuru fa idha al qitaalu ala hay'atihi fii ma araa ha qaala fa wallahi ma huwa illa an ramaahum bi hasayaatihi fa ma ziltu araa haddahum qalilan wa amarahum mudbira waaw wax ji leeru la wax ji ferenkulaayu na wax ji ferenkulaayu na mooy xool imaam Seydina Abbaas nee na nee na gis bi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam laata muy sànni loolu hein mu ne damaa dem fa zahabtu anzur ila mooy bi xare bi taree ba jullit ñi dellu si ma dem ngir xool euh, bon xare bi nan la demee comme que ñëwaat nañu nee na mu ngi tar moom mu ngi ci mais dafa bëggoon a avancer gën a avancer ndax jullit ñi bi ñëwee dañu commencer song waa Hawazin waaw léegi nag xare ba tar mu ne ma ne xaaral man al Abbas ma gaaw dem xool ana naka la fa mbir ma demee nee nag bi ma agsee mu fekk xare bi ala hayatihi fii ma ara waaw moom daal mu ngi mel ni na mu meloon ci li nga xam ne moom laa gis waaw mooy baa ngi mel mu meloon ci li xam ne mooy di tar ba yeneen ci alei saatu salaam naan al xiina hada xiina xamiyal watiis waaw mu ne Euh, mu ne mu ne loolu laa gis mu tar qaala fa wallahi maa ngi wàcc yàlla man al abbas maa huwa illaa an ramahum bi moom daal maa ngi wàcc yàlla man al abbas kene moom daal nekkul lu dul na yeneen ci maalei satu salaam da leen a sànni ak xeer yu sew yooyu yim tibboon sànni leen ko mu ne fama ziltu ara haddahum kalila ma gis seen seen force bañ amoon waaw seen commencé di la nekk lu da'if nekk loo xam ne day nekk ci faiblesse mooy nañu àndewoon ko cawarteeku jàmbar seen doole googu ak seen seen férocité ci xare bi bañ leen baleen yeneen ci ma lay saab sànnee xeer yi tibb boobu mu leen sànni ci la gaa yi commencé mel ni daal ñoo xam ne seenu cawarte dañ koo teg fole waaw waaw waaw mu ngi noonu seen seen seen côté surtout côté yi nga xam ne euh, mooy côté ñaari euh, seen armée yi commencé nag di faiblir waaw mooy côté yi commencé di faiblir te xam nga ne loolu moom may man a yeeg may sara ji commencé di faiblir di ñàkk doole nga gis ñuy commencé di relâcher waaw waaw lañu amoon doole jañ amoon ak congu giñ doon songu ak xare bu tar bi commencé fa ma ziltu ara xaddahum kalilan wa amru wa amrahum mudbira ba ni may gise seen mbir commencé ñuy wane gannaaw waa nag commencé léegi cette fois-ci ñoom ñoo wane gannaaw Allahu akbar Allah lii moo ñu dese woon ci côté riwaayu bii voilà léegi nag bu ñëwee ci li nga xamante ne ni moom lañu ne woon ci riwaay bi weesu di xadiisu kan muy xadiisu yaay ummu mooy bu sayyidatu ummu sulaym bint milhaana ummu sulaym bint milhaan radiyallahu taala anha ñu woon dañ ne woon eh, lan lañu waxoon dañu ne woon ci Eh, eh, eh, kii nu mu imaam Ibn Ishaq hein après am na beneen riwaay bu ñu waxoon dinañ ko gis mooy riwaay bi Seydina Anas tamit doon nettali ba léegi ci kiiwu imaam Sayyidatu bint kii yaayam bint Milhana radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon ñu ngi woon te loolu imaam ahmad moo ko soloon mais boobu dinañ ci ñëwaat boobu insha allahu taala dinañ ci ñëwaat léegi ñun kon nañ continuer fi nga xam ne moom lañ doon mooy yaa mooy riwaay imaam ibn Isaaq bi parce que dañ ne woon soit ñu tënkoon ko kero bi jataay bi weesu wala ñu reprendre ko mu gën a yaatu bon après ñu jàll ci beneen mooy qissatu sayyidina <laughs> boobu gisoon nañ ko si Abu Qatada gisoon nañ ko après li ci des li ci des li ci topp après loolu lañ ne woon dinañ ci ñëwaat voilà léegi kon qissatu yaay ummu waaw mooy sayyidatu sayyidina Abu Qatada ki nga xam ne moom moo doon waajal ay benn jullit bu mu gisoon mu koy waajal mu jekki kii ko dóor ko vip waa ji daal di koy bokk ni ko kirtim nee na boo yenn riwaay xattaa xiftu ba ni may ragale ne ma ne waa ji de tey waa mooy pour wane waa ji doole jëm amoon nee na xatta shamantu minhu ra'ihatal mawt ba ni may xeeñe mais xetu dee di ma xeeñ ci moom après rek fa arsalani mooy mbir mi nag mooy mu dog waa ji dog waaw parce que lool moo doon moo doon yëngu bu mujj laata al mawt raqsatuhu al axira qabla mawti voilà mooy yëngoom bu mujj laata mu doon faatu après fa arsalani mu sànni ma après nag dinañ ñëw ci suite bi bim naan yonent bi alayhi salaatu salaam keroog ci xare bi dane woon man qatala qatilan falahu salaba pour galvaniser leen pour tamit daal di leen soññ bi mu leen di soññ bokk na ci moo yim leen waxoon discours ba ñu noon da leen a soññ kii leen xam nga dugg détaillé wuñ ko woon loolu nag eh, mooy wax jii mu ngi sax xëy ni li yonent bi alayhi salaam wax ne man qatala qatilan falahu salaba képp koo xam ne faat na kenn ci xare bi kooku mooy waaja lam fa indi ci ci ci wàllu armement ak yooyu lim soloon ak armement ba mu yoroon ko ko faat moo ko moom quant à détail discours bu ba yonent mi alayhi salaatu defoon balaa xare bi loolu imaam al-Waaqidi étalé wu na ci mais ñun dañoo tudd noonu rek dem eh, bon bu gisuñu woon ne jaroon nañu ci étalé wu léegi kon bu ñëwaatee ci riwaaya imaam Muhammad ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi mu wa xaddatani abdullah ibn abi bakr sëriñam bu mag boobale muy abdallah ibn eh, abdallah abi bakr ibn amr ibn hazm loolu eh, eh, moom yàgg nañ koo gis xadiis bi defoon nañ taxriij bi de waxoon nañ la imaamu muslim daal dina koy soloo waaw imaamu muslim daal koy soloo na ko noonu imaamu abu daawuda imaam muslim mu ngi ko ci kitaabul jihad mooy bunt bi shurraax yi def ghazwatu nisaa'i ma'a rijaal amaana ñu tuddaat ci tuuti après na ko noonu imaamu ahmad soloon na ko comme niñ ko waxe woon ak imaamu abu daawuda as-sijistaani ci kitaabul jihad moom it ci téere bi wax ci wàllu ci wàllu jihad kon imaam ibn ishaaq moo tax riwaay bi euh, même bu dee na riwaay imaam ibn ishaaq bi les à désirer mooy am na yu ko dëgëral mu ne wa haddathanii kon abdallah sama sëriñ di abdallah ibn abi bakr anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam iltafata fa ra'a umma sulaym bint milhan wa kaanat ma'a zawjiha abi talha wa hiya haazimatun wastaha bi burdin laha mu ne keroog xare bi bi Hunayn xare bi tar yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tourné fa ra'a umma sulaym mu gis umma sulaym waaw parce que keroog yonent mi aleyhi salaam euh, kii it mu nga fa woon euh, euh, suñu yaay ummu salama yaay ummu salama ñëwoon na ci xare bi mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam doon génn gisoon nañ da doon ànd ak yenn lenn ci soxlaam yi ci soxnaam yi waaw wala kenn yaay ummu salama mu ngi ci woon mais yaa kii ummu ummu dina wax lan lan moo ko kan la àndaloon mu ne yonent mi aleyhi salaatu dafa gestu fara ah ummu sulaym bint milhan mu gis sayyidatu Umm Sulaym yaay sayyidina Anas waaw moom gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul am na nañu ne Mulayka la tudd am ñu ne Rumayla am nañu ne Suhayla wallahu taala alam moom mu ne eh, muy en tout cas daal dàkkantalam bii léegi ku niyaam la gën a siiwe Umm Sulaym waaw amoon na nag ab sœur bu siiw waaw boo xam ne tamit gisoon nañu ko léegi je te <laughs> nga xalaat lool gisoon nañ ko te gisoon nañ ko sax ci misaanu xawla rasul léegi xalaatal kal la moom it bint milhaan la voilà mu ne wa kaanat ma'a zawjiha abi talha dafa àndoon ak boroom këram di abu talha zayd ibn sahl ah al ansaari abu talha boroom naxri duuna naxrika ya rasulallah keroog Uhud wa hiya haazimatun te moom xaalam moom um, um, uh, Ummu Sulaym mu ngi takkoon wastaha mooy ci ndiggam bi burdin ab burda la takkoon lahaa mooy dafa takkoon da yére bi mu sol daf ci takkoon benn naanu ceinture ci ndigg yi wa innaha la xaamilun bi Abdullah ibn Abi Talha boobu kat dafa dafa newoon en état mooy dafa dafa enceinte dafa ëmboon bi muy fekkee xare bi waaw moo tax imaam Muslim xare bi gis nga fi mu fi ko suraax yi ni ñu ko tuddee ghazwatu nisaa ma'a rijaal bunt bi nga xam ne mooy jigéen ñi di xare ànd ak góor ñi te loolu gisoon nañ ko Uhud keroog gisoon nañ ko Uhud si loolu loolu loolu mooy moo tax ñoom yàgg nañu di abi participer ci xare bi ci xare yi waaw gisoon nañ xadiis Seydina naa boobu dama ko fàtte bi nga xam ne ci la doon wax naan inhazama lamma kaana yawm Uhud inhazama naasu naasun boo min annaasi an nabii sallallahu alayhi wa sallam wa abu talha bayna yaday nabii sallallahu alayhi wa sallam mujawwibun alayhi bi jahafa waaw foofu la doon waxee wax yi ñu waxoon sànq naan naxari duuna naxarika ya rasulallah lim naa Uhud dafa am ci nit ñi mooy ci saxaaba ñoo xam ne dañu dañu wane mooy bi leen yéefiri songaay li nga xam début bi dafa yomboon moo taxoon Seydina Abdullah ibn Abbas ne buur yàlla masula dimbal jullit ñi dimbal lu toll ni ba mu leen dimbal Uhud ba am kenn ci taalibe na ko ah nag yow sa wax ji seetaat ko ba naan bayni wa baynaka hmm? kitaabullah téereb yàlla bi <laughs> moom tarjumaanul quraan la radiyallahu moom gisuñu tarjumaan moom it c'est bizarre moom moo Seydina Anas <laughs> c'est bizarre de notre part mais on le verra insha allah léegi euh, mooy foofu la woon xam nga boobu Seydina Anas mu ngi naan mu ngi doon wax ci xadis boobu mu naan euh, euh, wala qad ra'aytu Aïshata bint Abi wa innahuma la mush la mushammirataani ala xadama suuqihima tanqulaani alxiraba ala mutuunihima summa tufrigaanihi fi afwaahihim mooy ñi nga xam ne vraiment yéeféer yi bañ leen sonalee lool keroog Uhud ñoom dañ fa ne woon ngir di leen jàppal di root di leen kii di leen defal lool di uti ndox di di faj les blessés loolu du participation loolu mooy kon yàgg nañoo participer ñoom jigéen ñi ci xare yi léegi euh, kii moo tax foofu la ko euh, suraax yi daal di def léegi mu ñëwaatee ci suñu riwaay bi kon imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi ci riwaayam bi mu jële ci Abdallah ibn Abdallah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Haram ibn Amr ibn Hazm voilà rahmatullah ala al jami' mu ne kon fekk kon dafa newoon en état mooy dafa dafa enceinte wo kan la ëmboon jamono Abdallah ibn Abi Talha waaw eh, moom mii la Ah, ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon dal waaw baarakallahu lakuma fi laylatikuma yal na buur yàlla barkeel seen guddi googu waaw mooy gisoon nañ ko ci eh, bi ñuy gis eh, tarjama seydina seydatuna Umu Sulaym ña nga xam ne dañoo jëloon gan da yonent ma lay saab amoon gan ne kan mooy fanaan moom moom mu ne waaw kan kan lay dem këram mooy nga yor ko bien sûr lekk ak yooyu yu mel noonu daal di fay dal ba suba ñoom ñu dem gan bi ñëw amuñu luñ lekk waaw daanaka lu nii fa desoon ñu fexe nelaw loo xale yi ñu nekk toog moom ci lëndëm gi li ñuy lekk ci lampe bi am bon ngir nëbbu mbir mi am kuy jóg mel ni kuy defar lampe bi rek far juum fay te ñoo ko mooy pexe la woon ñu jël lekk yu di ko puus gan gi rek ci bool bi moom mu xool ni ñépp a ngi lekk moom mu nekk moom rek ka doon lekk waaw ah non non bokkul ak bokkul ak loolu non non bokkul ak nettali boobu nettali nettali bi yeneen tubaab yi sax sax doon mooy ba nga xamante ne nii kiiwam doomam ji dafa génn àddina te waxu ko ko waaw. waaw mooy yaay mu Sulaym mu new fa di yuuxu Abu Talha jóge na la ñëw ndeke doom ji doomam ji feebaroon te kooku <coughs> mooy kële Abu Umayr maada fa'ala Nughayr moom moomu la mu génn àddina bi mu ñëwee yonent daanaka buñ naan liggéey ba ñëw naan ko waa ana sama doom ji mbaa mu nga tamit mu ne moom kay daanaka moom mu ngi ci xéewal nee la guddi googu mais amul dara lu mu ko kii ne bëgg ko ndax bëggul woon wax ko ko noonu mu koy indil problème ba guddi jotee moo ñu séq li nga xam ne moom la ñuy séq entre euh, ñuy ñuy sëy ca su bëgg nag mu ne ko waaw waaw Talha est-ce que nit bu dénkoon nit bu dénkoon nit mbir mooy bu mën a dénk nit koo xam ne dafa am loo xam daf ko aal nit ko ko ne ko téel ma bu ñëwee jëlaat ko kooku est-ce dañ koy wax dara mooy am na est kooku dañ koy ŋàññi le fekk bu mu ñëwaat jëlaat li mu aale li mu ne woon téyel ma mu ne ko déedéet mu ne ko naka noonu nag buur yàlla mi ñu dénkoon suñu doom ji daal dina koy jëlaat Abu Talha nag mbir mi daal di koy heurter quoi mu dem ci yonent mi alayhi salaam wax ko mu ne ko ndax ndax jotu ngeen dara ci guddi gi mu ne ko waaw mu ne ko yal na buur yàlla barkeel seen guddi googu ñaanu yonent mi alayhi salaam googu moo dal nii mooy kii doom jii di Abdallah ibn Abi Talha te doom ji moo tax doomam yëpp ay mokkalkatu eh, alquran lañu woon waaw génération yi bari Abdallah Isaaq kii am na eh, kii kii doomam boo xam ne sëriñu imaamu Maalik la woon waaw doomu Abdallah ibn Abi Talha nekkoon frère frère wax mook yaay mook Seydina Anas ñoo bokkoon yaay waaw ala Isaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha sëriñ bu mag bu imaamu Maalik ibn Anas ibn eh, Maalik al Asbahi voilà xon naa la nag bàyyil ma waxi ñi ngay dégg ñu naan la mooy imaam Maalik surtout Seydina Anas bii la parce que ñoom li leen ci yóbbu te lool xam nga loolu wolof kese koy def loolu moom loolu moom maa la ko wax loolu moom doo ko trouver ci benn xeet waaw loolu moom foo ko dégg jëlal sa loxo dugal ko ci taal bi waat ne kii moom wolof la waaw ñoom moom il suffit tur yi niroo rek ñu ne mooy diw waaw waxoon naa la fi eh, waa na déggoon ci télé bi te pourtant nag li ma jaaxal mbir mi li ci gën a yéeme pour war la ñun ni ñu ni ñu ni nga xam ne noonu lañ neenale xam-xam te woyofal ko te kooku booy tudd Sénégal gars yi fii dañ naan la daanaka moom bu ñu ko tegul ci kawit jege nañ ña ca kaw wala mooy trois premiers yi dañ naan moom bokk na ci waaw ñu bari ci loo xam ne émission boo xam ne da koy waajal ci yoon waaw waaw li muy yor da koy waajal yor ay këyitam teg ñëw Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani la doon wax rahmatullah alayhi taalibe imaam abu xanifa boobu naka la gis muhammad ibn al-hasan rek a ali ibn mu demee ci imaam ne ibn ali ibn abi taalib <laughs> ay euh, euh, euh, woy mu dóor ko foofu boole ko foofu te kii ash-shaybani la allahu akbar loo xam ne yor nay këyit li gën a yéene ki nga xam ne moom da ko bind ci téere téere nga xam ne mooy booy bind normalement man bu doon ne sax daa bind rek kii saa ñu revoir ko ñu ne waaw loolu mooy nit ki mën naa juum sax à vrai dire loolu moom juum ci mooy bon ça révèle lu bari mais loo xam ne dañ koy corriger di ko seetaat di ko xoolaat joxe référence yi yëpp nga ñëw mën a bind loolu que ne Seyna Imam Malik surtout Imam euh, Seyna Anas mii la radiyallahu ta'ala anhu sayyidina imaam Maalik maamam bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ne woon fële keroog bi ñuy fàtte sayyidina Usmaan radiyallahu ta'ala maamam mu nga fa woon waaw bokkoon na ci ñi ko doon jàppale loolu dinañ ko gis insha allahu taala léegi euh, léegi kon euh, mooy loolu kañ bu ñuy gis euh, tarjama sayyidina Usmaanu radiyallahu taala léegi mu ne kon Ummu Sulaym voilà ñun boo kaanat waa bon foog ñu gaawa wa kaanat ma'a zawjiha abi talha dafa mu ngi àndoon ak kon zayd ibn sahl di sayyid abu talha waaw <laughs> moom la waxoon keroog bésub xaybar naa anna rasulallahi am <laughs> naadaa dafa woo eh, abu talha fa naadaa wala amara abu talha fa naa amara aba talha fa naadaa anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhum al-humur al-ahliya fa innaha rijs mooy abu talha moo doon moo doon naxari doon na naxari ko wax nañ la ko sànq mu mu ne ta foofu kon mooy a ah, oh, yaay ummu mu ne kon waaw wa inna la xaamilun bi abdillah foofu la ñëwoon sax mu ngi ëmboon abdallah ibn abi abi talha moom nag yaay ummu sulaym di sayyidatu ummu sulaym yaayu sayyidina anas radiyallahu anhuma nee na ci kaw géléemu bi koy nent mi alei satu geestoo gis ko fekk mu ngi ci kaw géléemu boroom këram mu ne waqad xashiyat an mu doon ragal nag aljamalu an ya'uzzaha aljamal da doon bañ eh, eh, kii bi géléem gi ëpp ko doole noot ko moo tax nan la def fa àddina ra'sahu minhu minha waaw mu daja mu mu jegele woon li nga xam ne mooy boppam ci moom waaw mooy da doon bañ mooy géléem gi dafa mooy fi mu ko teg dafa jege euh, géléem gi mooy jegeel boppam boppu géléem gi ci moom comme ça mooy mu mën a sëgg waaw téye ko noonu bu ko defee ndax bu dee miinoo yenn dawal kii yi il faut ñu wan la ni ngay def pour pour les débutants ak tamit comme que géléem bi xare lañ ne day day def lu ne di di di dem ak ñëw yooyu bu dee ni mu téye ak ni mu toogi dëgërul rek mën na daanu ak te mën na ko noot mu ne fa xalaat mooy def ko jegeel boppu géléem gi boppu géléem gi la ko jegeel fa xalaat yadahu fii xizaamati fii xizaamatihi mal xitaab mu jël loxoom yadaha moom sayyidatu umm sulaym dugal ko mooy ci euh, mal xitaab gis nga laxaab gi ñuy defal gélé euh, géléem goj bi mooy xitaab mooy zimaam dafa am benn kii benn wërngël boo xam ne ci karaw lay nekk boo xam ne dañ ko doon def ci côté ba euh, arab yi dañ ko doon def ci côté ci bakkanu gëléem gi mooy ci ci ci laxaab gi nag lañ koy def foo xam ne day nekk ab ronron boo gisee gaa yi dawal charrette dinañ am xam yu mel noonu waaw boo xam ne ci laxaab gi buñ ko dugalee ci gémmiñ gi après am ab ronron léegi nag mu téye ci loolu nee na mu téye loolu fa qaala laha rasulullah yeneen i saa saa mi ngi koy gis looloo doon xaalam noonu la defoon waaw ne. Umm Sulaym mooy mel ni ku jaaxle la fait mu mu gis ko nii ak xare bi ni mu tare mu ne ko Umm Sulaym qultu nee na moom yaay Umm Sulaym ma ne naam ma ne de waaw bi abi anta wa ummi ya rasulallah sallallahu alayhi wa wat naa ko ci jënd naa la sama baay mooy fidaa u naa la sama baay ak sama yaay yow mooy bu bu doon ne ma jaay sama baay sama yaay ngir am la bu doon loolooy tax ma am la jaay naa leen ngir yow allahu akbar waaw mu ne aqtulu haa'ulaa'i alladhiina yanhazimuuna anka kamaa taqtulu kamaa tuqtalu alladhiina yuqaatiluunak mu ne ko man de mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy damay faat ñi nga xamante ne nii ñoo daw bàyyi la fi te loolu mooy ñan ñooy tulaqaa yi am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dinañ ko gis léegi dina ko leeral mu naan damay rey tulaqaa yi naan yonent bi saam faatal tulaqaa u yi ndax ñoo daw tulaqaa u yi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ pardonné Makka keroog idhabu fa antumu tulaqaa dem leen jéggal nañ leen mooy ñi nga xam ne ñoo tuub keroog fatxu Makka mu ñu leen di woowe mas maslamatul fath maslamatul fathi ñooñu noonu hein keroog yonent bi ale e, e, e, ñoom nag la yaay Ummu Sulaym ne Sayyidatu Ummu Sulaym ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba faat leen parce que ñoom ñoo daw bàyyi la fi waaw tey moo daw bàyyi la fi voilà mu ne man nag lool ak la aqtulu alladhina hazamu yanhazimuna anka ñi daw bàyyi la fi ci jullit ñi laay faat kamaa li nga xam ne tuqtalu alladhina yuqaatilunak lañuy faate ñi nga xamante ne ñooy xeex ak yow waa Hawazin ñi waaw nii xareek waa Hawazin noonu laay man lay laay xareek laay laay rey ñi nga xam ne ñoo daw bàyyi la fi waaw <laughs> nee na <laughs> euh, euh, fa innahum li daalika ahl ndax ñoom ñoom ñaar ñaari part yépp ñi daw bàyyi la feek ñiy xareek yow waa Hawazin ak jullit ñi ñi daw ñoo ñépp yelloo nañu ñu ñu faat fa qaala rasulullah yonent mi alei satu salaam ne ko aw yakfi llahu yaa umma sulaym est-ce que buur yàlla doyul yaa umma sulaym ah mooy jarul ñuy faat kenn en tout cas ñi daw te nekk jullit ñooñu jarul ñu te buur yàlla doy na mooy ndimbalam doy na qaala wa maaha xinjarun fa qaala la abu talha fekk mu ñu yoroon benn benn benn xinjar mooy paaka ab dabbuus waaw am paaka bu ñaw la yoroon léegi nee na eh, eh, eh, Abu Talha ne ko mais ma hadal xinjar maaka ya Umm Sulaym ne ko mais abu ne ko soxna sama mooy Umm Sulaym mais yow sa sa paaka bii nga yor nii ci xare bi pour nan la mu naan fa qaala mu ne ko lii xinjarun axadtuhu lii de ab kii la loo xam ne ab paaka la boo xam ne maa ko maa ko préparé yor ko dama ko yor in dana minni ahadun minal mushrikiina bajatuhu bihi gis nga maa ko yor nii gis nga mushrikuuna yéeféri ku ci kenn ci ñoom ku ma jege dinaa bukki bët dinaa fulli lii biir bi laay butti waaw waaw dinaa ko ci jam boo xam ne nee na qaala yaquulu abu talha abu talha naan yonent mi alayhi yaa rasuulallah maa taquulu umm sulaym ar-rumaysa ha naan ko mais yonent bi alayhi salaam xanaa déggoo li Umm Sulaym di wax waxoon nañ la ar-Rumaysa dañ ko koy woowe tamit mu naan ko xanaa déggoo li mu wax <laughs> waaw xoola loolu mooy riwaay boobu de léegi eh, bu ñëwee ci riwaay imaamu Ahmad ibn Hanbal boobu Seydina Anas mooy ci nettali mbir mi voilà foofu imaamu Ahmad mu ne te charte la boo xam ne imaam Muslim imaam Muslim soloon ay xadiis ci charte ci càllale bii nii waaw moo tax charte imam muslim la muy eh, eh, sahih boo xam kii càll la boo xam ne bu wér la imaamu ahmad ibn muhammad mu ne haddathana mu ne nettali nañu affan ibn muslim te càll la bii sax tudd nañ ko fii waaye ñun léegi eh, yi nga xam ne nag moom lañ ci soxla wala est jar na ko si waaye nañ ko wax rek mais nañ sute lu bari yoo xam ne gisoon nañ kon imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal di boroom ngir mu ne qaala mu ne haddathana nettal nañu Affaan ibn Muslim di Affaan di doomi Muslim qaala mu ne haddathana Hammaad muy Hammaad ibn Salama muy Hammaad ibn qaala mu ne anba'anaa xabaar nañu Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Ishaaq waa boobu mooy bi la wax sànq naan sëriñu imaam Maalik la woon sëriñoom Hammaad yii la woon tamit Hammaad yi seen sëriñ la woon muy sëriñ bu mag di Isxaaq ibn Abdillah xam ne moom la yaay Umm Sulaym ëmboon keroog doom jaa ngi mooy Isxaaq mu jële moom ci Seydina Maalik an Hawaazina léegi foofu mu wax foofu bon mooy début xare bi après ba ni muy agse hein euh, mu ne Euh, mu Seydina Anas ne bon bokk na ci loo xam ne tamit gisuñu ko woon euh, ndax ñu ngi yemoon fii yeneen ma lay saab-saab doon wootee bi nit ñi dawee bi début xare bi ñu daw mu naan yaa ibadallah ana abdullahi wa rasuluh e eh, yéen jaam yi yéen jaamu yàlla yi man maay jaamu bi ndaw yàlla tamaay man maay jaamu yàlla tamaay ndawam ginnaaw gi mu am yaa ma'shar al ansaar ana abdullahi wa rasul mbooloom lansaar yi man maay jaamu yàlla te may ndawam mu ne fa hazama allahu buur yàlla daal di bóom waaw kay gisuñu koon buur yàlla daal di bóom ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi mu ne walam yudrab bi sayf walam yutaan te dóoruñu mooy ndax yonente bi keroog li nga xam ne moom la sànni mooy ci la mooy dóor xare loolu waxu la ne xare ba kenn mooy que ne amul dóorante jaasi amu fa woon xare amu sànnante xëy amu fa woon non mooy loolu am na fa mais dalaa bëgg wax ne du loolu moo jariñ du loolu moo tax victoire bi am mooy fa hazama allahu al-mushrikiin buur yàlla bi muy boom yéeféer yi du dóor jaasee ko waral du li nga xam ne sànni ay xeeja ko waral ndax lan yonent waaye sax sax mooy suuf sëb jël suñ sànni leen ko loolu fa hazamahumullah bi seen ne in hazamu wa muhammadin gaye nañ leen gaa yi nërmeelu nañ war naa ko ci boroomu seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam seydina anas mu ne wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idin keroog xare ba yonent bi alayhi salaam ne woon voilà mooy dëggal li ma waxoon sànk ne loolu bokkoon na ca lam leen waxoon avant xare bi te tamit rappelé woon na leen ko que après xare bi tamit comme ni ñu koy gise bu ñu gañee ba pare mu ne man qatala kaafiran falahu salabu ku bi yéefar tey lam fi indi ci armement ak ak ak ay bubu kon yow yaa ko moom waaw fa qaala fa qatala abu talha yawma idin ishrina rajulan wa axada sal nee na moom seydna anas mu ne sama baay jiitle di seydna abu talha keroog faat na ci yéefaru hawazin yi vingt person jël ñoom ñépp waaw seen seen seen lañ fa ndi woon yépp moom moom ko wa qaala abu qataada mu ne abu qataada alxaaris ibn rubayh al ansaari moom nee na waaw yaa rasuulallahi inni darabtu rajulan ala xablil aatiq wa alayhi dirham waaw après mu nettali li nga xam ne mooy li nga xam ne woon ne woon nañ dinañu ci ñëwaat ci côté ki nga xam ne mooy abu mooy dinañ ko gis ci côté abu talha waaw Abu Talha li nga xam ne waxoon nañ ne dinañ ci ñëw waaw ndax gisoon nañu nettaleem ci jataay bii weesu ba ni nga xam ne ci la ko waaj yi sànnee waaj yi mu ko dóoroon xeej bi mu daal di koy sànni waxoon nañ lool mu far sànni ko nee na ba may xeeñ eh, xeeñ xetuk dee di ma xeeñ loolu waxoon nañ la insha allah dinañ ci ñëw léegi nag mu ne abu abu talha après mu nettali côté boobu léegi euh, euh, Seydina Abu Qatada léegi mooy loolu dinañ ci ñëwaat xoolal euh, léegi kii mu ne Seydina Anas mu ne li ñu soxla woon ci côté yaay Umm Sulaym mu ne fa qaala Abu Talha nee na wa laqiya Abu Talha Umm Sulaym wa ma'aha xinjar mu ne Seydina Abu Talha daal di dajeek yaay Umm Sulaym ci xare bi fa qaala abu talha ne ko moom mooy boroom këram ne ko ma hada ne ko mairie lan la mu ne ko ida dana minni ba'dul mushrikiin an abruja'a bihi batna képp ku ma dama koo yor ndax yéeféer yi ku ma ci jege bokkaalekatu yàlla yi hawazin yi ñu fi àndal ma daal di butti li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy biir de waaw léegi nag mu ne fa qaala abu talha abu talha ne ama tasma ma taqulu ne yonent mi alayhi salaam mais xanaa déggoo li Umm Sulaym li wax mu ne fa daxika rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw nee na yonent mi alayhi salaam daal di ree ci waxu <laughs> bi mu déggee loolu bi ko euh, Umm Abu Talha di naan ko xanaa déggoo li mu wax fa qaalat nee na fa qaalat yaa Umm Sulaym ne ko ya rasuulallah voilà riwaay bii laa doon wax naan moo ci mooy leeral riwaay imaam Ibn Sa'd bi kenn kiñ ci jublu woon ci ñi nga xam ne ñoo daw bàyyi la fi mooy yi ci ëpp ci tubaqaaw yi la bokkoon mu ne yaa Ummu Sulaym mu ne yaa Rasuulallah uqtul man ba'dana min at-tulaqa waaw in hazamu ñu ne yeneen ci alayhi salaam mooy in anka rek waaw mooy kene euh, mu ne yeneen ci alayhi salaam faatal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu mooy tulaqa yi waaw léegi faat leen mooy ñi maslamatul fathi parce que ñi daanaka ñoom rekk a daw presque ñooy xam nga <laughs> comme ni ko gise woon quoi mu ne ndax ñoom dañoo daw bàyyi la fi fa qaala nee na yonente mi alei satu salaam ne ko inna allaha qad kafa wa ahsana ya umma sulaym voilà ne ko ah inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla de xad kafa doy na wa ahsana te rafetal na yaa umma sulaym yaa umma sulaym mooy jaru ko waaw jaru ko ñoo ñooy jullit ñuy dóor tuub lañ jarul ñu leen di def dara buñ dawee it <laughs> buur yàlla kafa doy na wa ahsana te rafetal na waaw waaw loolu nañ gis yonent mi alayhi salaatu salaam ni mu koy gine ni koy metre en pratique c'est le fait faatu leen ndax dañoo daw mais tamit le fait buy bu ñuy bu ñuy séddale màng mi butin de guerre bi voilà léegi moo tax ci riwaa imaam muslim bi ñu la waxoon sànk hmm? te boobu eh, imaam muslim ci sëriñam bu mag boo la ko jële abu bakr ibn abi shayba boroom musannaf bi di frère ku di frère usman ibn abi shayba rahmatullah alayhima mu ne moom mu jële ko moom ñoom ci mu ne yazid ibn harun moo leen nettali mu ne axbarana hamad ibn salama mu ne Hammaad ibn Salama beneen Hammaad ngo e, boo wuute ibn Zayd an Thaabit mu jële ci Thaabit ibn Aslam al-Bunaani an Anas mu jële ci Seydina Anas foofu ci càllale boobu mu ne foofu dane e, bu ma in dana minni ahadun min al mushrikiina baqartu bihi batna dinaa fees biiram laay def ku ma ci jege ci ñoom voilà baqartu bihi Eh, eh, li nga xam ne mooy batna kon loolu mooy riwaay yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu keroog ci xare bi eh, dawru di rolu sayyidatuna umm sulaym di yaayu seydina anas ibn malikir radiyallahu anhu kon loolu mooy qissatu ki nga xam ne mooy kon sayyidatuna umm sulaym voilà léegi léegi nag gaa yi kon yéeféer yi inhazamu ci noonu lañ leen jàppe léegi nag mu am prisonnier yu bari moo tax keroog am na riwaaye yu ne keroog soixante-dix lañ faat ci ñoom ci waa yéeféeru Hawazin faat nañ soixante-dix personnes ci ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Hawazin yi daldi leen mu am ay prisonnier nag yu bari alal jañ fa indi woon mais lépp la gaa yi lañ jël waaw léegi nag ba mu demee noonu ba mu demee noonu mais euh, affaire bi waa Hawazin est-ce que ñépp ñépp ñépp ñoo def noonu ak ñépp lañu ñu jàpp ak tamit ñoom bi mbir mi demee nii ana ñoom nan lañ def mooy wax nañ la léegi te loolu dinañ ci gën a ñëw ci riwaaya yi mais ci jotaay bii di ñëw insha allah que ne 70 lañ faat ci ñoom. ñeneen ñi ñoom nan lañ def ndax ëppoon nañu loolu waaw ëppoon nañu loolu parce que am nañu naan quatorze mille lañu woon ndax bu dee ci kaw mais imaam imaam al-Hafiz Ibn Hajar dane non non non gaa yi dëb double woon nañ gaa yi kon mooy bu doon de jullit ñi vingt-quatre mille lañu ci dino quatorze mille lañ ci waxu Seydina Urwa na Zuhri ak ñooñu imaam Muusa ibn ba kon ñoom dañuy nekk lan dañuy nekk ay ay ay euh, euh, euh, nu mu tudd vingt-huit mille bu dee ne douze mille lañu woon jullit ñi selon waxu imaam Ibn Sa'd kon ñoom dañuy nekk vingt-quatre mille kon buñ ci rayee soixante-dix mais ñeneen ñi fan lañu dem ak nu ñu def ak ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci ay prisonniers ak yooyu keroog ci xare bi insha allahu taala loolu lépp insha allahu taala la ñuy gis kon léegi mooy xare ba jeex na waaw gañe nañ waa Hawazin Hawazin jeex nañ léegi nag